jëmoon ci li seydinaa salamatu bnul muhabbiqi radiyallahu anhu waxoon nekkeroog yonent bi aleyhi salaam dafa dugg benn kër tabu gis benn baag bu lonk mu laaj ndox benn baag bu lonk mu nar cee jàppe nar koo jël utilisé ñu ah, ne ko ah yonent saa salaam kii bi medd la de baag bi defoon ndox mi nii baag bi def ndox mi medd la ah. mu ne dibaaxuha tuhuruha dibaaxu juluudil maytati tuhuruha mu ne dibaaxuha ak wulleem tuhuruha mooy ak laabam wala dibaaxu juluudil maytati tulli wulli bokk wulli tane gu ñu tane ah, deru medd mooy ak laabam loolu gisoon nañ masala yooyu ci juróom ñaari wax ci est-ce que deru medd laab naam laabut yi am ci masala bi xoolal am na noo koy jàppe nu gën a parce que ni mu ñëwee xoolal boo bëggee jàpp masala wo xam nga ni mu ñëwee dafa danga naan yée danga naan boo ko defee par mazhab defal par mazhab ngir nga jàpp set wax yi defal par mazhab d'abord mazhab yi lan lañ doon jiital xanafiya yi ñooy mag yi lan mooy mazhabu xanafiya yi ci der boo xamante ne nii mooy dañuy def récapitulatif bu ndaw après ñu jàll ci liñ kii tey pour nga gën koo mën a téye parce que ne après laa ne mais nii peut nit dina ne bon affaire bi xaw na compliqué parce que jóge ni ñu commencé woon imaamu Zuhri ah imaamu Ahmad ndax ñaari wax yooyu ñoo opposé wu loolu tamit beneen façon la pour jàpp mbir yi mooy jàpp ñaari wax yi nga xam ne ñooy extrémité yi bii ak bee dañu dañu opposé bii dafa wuteeg beneen bi completement bii dafa nekk nord ndar bii nekk Casamance nga commencé wax yooyu après nga commencé nag di wax yi gën a jegante bu nekk loolu possibilité la mooy comme ni ñu defoon mais am na beneen façon mooy nga ne man damay commencé wax mazahibul arbaa ba pare ma fexe jàpp ñoom li wax après nag ñeneen ñi ma commencé di di di jàpp ñoom ma ne la kon téyel man nga def nii ne man xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne deru médd médd boo xam ne deram du laab lu dul mooy médd yépp seen der ah, bu ñu ko tanee mooy bu ñu ko wullee day laab ba mu des mbaam xuux ñoom mbaam xuux kese lañ génn kon nga ne man bon naa jàpp xanafiya yi ñoom daal mbaam kese lañ ne moom kese moo manula laab deram bu ñu ko tanee waaw bu ñu ko wullee kon ñoom benn rek lañ ci génne sinon façon animal yépp bu bu ci médd bu nekk bu ñuy lekk yàppam bu ñu dul lekk yàppam yépp a ci yépp bu ñu ko tañee baax na der ba laab na kon ñoom médd kese ñoom xinziir muy mbaam xuux poor cochon kooku rek lañ génne nga ne jàpp naa ñu ne la jàppal ñi ci tegu mooy maalikee yi rahmatullah suñu boroom xam-xam yi ñoom la lañ wax rahmatullah alayhi ñoom dañu ne bon boo ko der daal fenn boo ko wullee der yépp ci yem ñoom newuñ fi naan ay du ñuy lekk yàppam duñ dul lekk yàppam ñoom daal lañ ne der boo ko wullee hein biir bi du laab biti bi mooy laab waaw mooy côté bi nga xam ne moo tegu woon ci yàpp bi moo yaram bi côté boobu ne woon ci foofu moom du même bu dee wulli ko mais ci kaw gi mooy laab waaw moo tax ñoom bépp yére comme niñ ko waxe woon yére cuir yi boo koy sol bu dee yow côté kaw te côté biir bi <laughs> moom nga sol moom nga teg saw yaram bu boobaa mënoo ko jullee bu dee dàll bi nga sol côté biir bi moo nekk sa sa yaram moo tegu sa yaram mënoo ko jullee mooy seen ñu koy utiliser yooyu yépp mooy parce que affaire yi dafa nekk loo xam ne mais comme nga ne ma mais taxawal bu dee ne ñoom dañ na laabul mais lu tax kon ñuy permettre nit di ko sol dañ naan la c'est que loolu mooy masalaam Euh, kii bu wow najaasa bu wow loo xam ne sobe la mais dafa solide dafa wow moom bu laalee lu wow du ko transmettre euh, sobe bi loolu la loolu la mais sauf que kaw gi laab na ñoom loolu lañu wax biir bi laabul mais kaw gi laab na kon Maliki ya yango Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom ñoo Hanafi yi ñoo niroo wax mais sauf ko ñoom daa am lu ñu yokk xanafiya yi lan lañ la waxoon façon der yépp deru médd bu ne bu ñu ko tanee baax na ba mu des bàmpo shafi'i yi ne ñun d'accord nañoo génn xanafiya yi mais il faut ngeen yokk ci keneen muy xaj le chien noo xaj moom foog ngeen boole ko ci quoi boole leen ma ci xaj bu ngeen ma ci boole leen xaj ngeen booleel ma métisu xaj ak mbaam xuux mooy lépp loo xam ne dafa tukkee ci mbaam xuux ak xaj loolu mooy mazhabu xanafiya shafi'i yi Hanbali ñoom ñu ne moom de toute façon dadul laab moom du moom deru medd yépp ci yem boo leen tanee du laab voilà léegi nag boo amee ñeent ñii mooy kon ñeent avian ñeent ngiir yi ñu ne léegi jëlal imaam az-Zuhri hein ndax moo mag ci boo génnee même ñeenti ngiir yépp moo leen mag ñoom ñépp waaw mais comme que dañu waxi ngir ba pare boo génnee ngir yi après imam az-Zuhri moom moo ne mbir yi de toute façon ñu wulli ko ñu ñàkk ko wulli laab na ba pare waaw moom deru medd moom bu ñu ko wullee bu ñu ko wulliwul laab na kon nga am ñaata cinq ngoog léegi ñu ne le sixième bi mooy waroon waxu Seydina al-Awzaa'i ak imaam Abdallah ibn Mubaarak al-Marwazi rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñoom dañ ne li nga xamante ne daal deru médd bi nga xam ne mooy laab bu ñu ko tanee mooy deru médd bi nga xamante ne nii animal bu ñuy lekk yàppam waaw ndax dibaaxuha dibaaxuha zakatuha waaw ndax xadiis boobu dibaaxu version boobu ci kiiwu salamatu ibnul muhabbiqi dibaaxuha zakatuha mooy ak taneem ak euh, traita traité gu ñuy traité der bi mooy mooy taxaw palaasu rendi ko ñoom ñu ne kon lu ñuy lekk yàppam kese la léegi dernier bi nag muy waxu zahiri yey ak al qadi abu yusuf rahmatullahi ala al jami' ñoom ñu ne lépp moo médd daal saay fu ñu ko moo deru médd fu ñu ko tanee baax na ak nu der ba deroo waaw deru mbaam laag bu dee mbaam am na der deru xaj laag deru bàyyi muy boo man di woo bu faatoo medd boo tanee der ba baax na ndax ayuma bindu bi xaw gis nga affaire baa nii man nga ko jàppe nii voilà foog naa bon léegi yow nit ki daal yaay xool lii nii ñu récapituler nii ak booy passé lan moo gën a simple nga def